génn àddina ci l'an douze ñaari at ginnaaw bi yonent bi saa saam génne àddina ci xurubu ridda yi fekk mu ngi àndoon ak ci armée Seydina Abul Wal euh, Abu Sulaymaan Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom moo jóg fa qaala mu ne yonent bi saa saam waaye ud'u Allah an yaj'alani minhum moo yonent bi alayhi salaatu wa salaam te nga maa ñaanal nga boole ma ci ñoom waaw fa qaala anta minhum waaw yeneen ci bari saab saab ne ko yow de ci ñoom nga bokk waaw saabiquuna saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun waaw ñooy jiitu ci mbir yi de bi nga xam ne ci la ko yeneen ci bari saab saab waxe lool thumma qaama rajulun aaxar beneen waaye daal di jóg fa qaala mu ne yeneen ci bari saab salaam ud'u allaha an yaj'alani minhum waaw waay waay yonent bi alei saatu salam ñëw itam ñaanal ma man tamit borom bi boole ma ci ci ñoom fa qaal yonent bi alei saatu salam ne ko sabaqaka biha Ukkaasha <laughs> ne ko jiit na la ci mbir mii nii ki nga xam ne mooy Ukkaasha waaw ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw <laughs> mu ne ko sabaqa bi bi ka jiitu na la ci mbir mi Ukkaashatu muy Ukkaasha ibn Mihsan al-Asadi radiyallahu ta'ala anhu al-imaam mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadiis bi nag al-imaam al-Buxaari ak al-imaam Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri ñoo bokk solo ko ay naka noonu seen sëriñ al-imaam Ahmad ibn Muhammad daal na koy solo ak al-imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi te riwaay imaam eh, Tirmidhi bo moom moo waxoon foofu la ne lamma usriya bin nabi waaw ne lii mu ngi yonent bi saa saam bi nga xam ne dañu ko rañaan boobu la ne ja'ala yamurru bin nabi wan nabiyyiina wa ma'ahum al-qawm wan nabiyya ha eh, wan nabi wan nabiyyayni wa ma'ahum ar-rahtu wan-nabiyya wan-nabiyyayni wa hmm, wa laysa ma'ahu ahad hatta marra bi sawaadin azim mu nettali lii moo tax bi ñuy tàmbali bi ñu naan am nañu ne isra la woon ñu ne bu dee isra boobu moom nekkuloo isra bi bi ñu xam ne moom lañu xam ndax wax nañ la ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañu du deñ di di di di di rañaan ci boroomam Allahu akbar kon ñoom ñii ñépp ko solo léegi nag ñu ñëwaat kon ci mbir mi lii nag yeneen ci la lay saab wax ne humu alladhina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun moom lañu war a gën a taxawaat insha allahu taala am na ci riwaaya yi dana laa yarqun duñu mot waaw duñu mocc wala yastarqun istarqa mooy is ista loolu mooy damaa soq te duñu sàkku mooy duñu moccal kenn laa yarqun wala yastarqun te ñoom ci seen bopp duñu sàkku bu leen dara dalee duñu dem di sàkku ñu moccu leen mu am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañ ne noonu yarquuna bii shaad non non kaddu gi yonent bari saa saa waxu waaw te wax loolu mooy al imaam Taqiyuddin comme ni ko al imaam al Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi leeralee ci al Fath mu ne ki nga xamante ne bi mooy mooy Taqiyuddin <laughs> Ibn Taymiyya de dana lii moom rahimahullah mooy imaam Ibn Taymiyya mu siiw mi al Harraani ah boo déggee ñu naan imaam Ibn Taymiyya rek. mooy bu siiw bi waaw moom mu ne sëriñu al imaam euh, Ibnul Qayyim <laughs> rahmatullahi alayhima moom da ne non non non attention lii nii nii yarquuna bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxul loolu waaw kenn ci ruwaat yi moo juum non non non parce que lii nii nii yonent bi alayhi salaatu salaam lii waay waaw. ndax dafa am ci benn riwaaya boo xam ne waxul xam nga walla yarqun bi imaamu muslim moo ko soloo comme niñ la ko waxe waaw mu jaar ci Sa'id ibn Mansour mu ne kon siqa koo xamante ne imaamul Bukhari imaam muslim rahmatullahi alayhi ma dañuy sukkandikoo ci moom mais mu ne kenn ci ñoom riwaaya boobu wala njuumte gi nekk moom al imaam ibn Taymiyya rahimahullah ndax nag walla yarqun yow waaye nit ki ñëw ah, soxla ku ko mocc waa ji di ko mocc imaginer kenn am ku ku ku jaan mat mu ñëw nga nga dimbali ko di ko moccal loolu di lu baax loo koy defal loolu moom loolu taxul ñuy wax quoi <laughs> même bu dee ne bon am na ci baroo xam-xam ñu ñoo ñoo xam ne dañ ne dayérité lu tax duñu ko nangu riwaaya bi dëgg ziyaadul si siqa la mooy ku wóor Sa'id ibn Mansur ku wér la wax nañ ne ash-shaykhayni li ñuy mu imaamul Buxaari imaam Muslim ñuy sukkandikoo ci woon kon lan moo tax ñu bëgg rek euh, euh, dàq riwaaya bi noonu alors que boole leen mën naa nekk mais loolu ku bëgg a gën guddal loolu nga dem ci ay ay Fathul Baari yooyu boo gisee li nga dem foofu fekk fa affaire yooyu mais ñun nañu yem li nga xam ne mooy suñu suñu kaddu yi léegi kon mu ne humul ladina la yarqum mooy ñi nga xam ne duñu mocc ñu mocc nit nit du ñëw ñu la bañ mocc wala yastarqun te ñoom bu leen dara dalee duñu sa duñu sàkk ñu leen di moccat wala yatatayyarun te ñu fi nekk di gaafa gaafalaate wa ala rabbihim yatawakkalun te ci seen boroom képp dong la ñuy wàkkeelu léegi nag waaw lii nii boroom xam-xam yi nag dañ cee wute ay wax yu bari dafa am ñenn ñu ne laa yarqun wala yastarqun wala yatataharuun wa ala rabbihim yatawakkaluun surtout ñaar yu njëkk yi foofu la wax gi nekk laa yarquuna wala yastarquun <laughs> duñu mocc ta bu ñoom bu leen dara dalee duñu sàkku mocc dañuy wàccilu rek seen borom bàyyee seen borom daal mi leen teg lii moom moo gërëm teg leen ko saa bu ko bëggee teggi la ko teggi te duñu jàmbat kenn seen borom kese lañuy jàmba waaw léegi nag boroom xam-xam yi dana ci ay dem yu bari rahmatullah alayhi moom benn mbooloo comme ni nga xam ne noonu nee na ko al imam an-Nawawi rahimahullahu taala tuddee bi muy sara hadis bi ci al-Minhaj mooy bi mu sara sahihu Muslim ibn al-Hajjaj wax nañ la gis nga imam ne la muttafaqun alayhi wax nañ la cinq riwaaya bi nga xam ne moom la Cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyya rahimahullah ne lii moom dëgërul tax riwaaya boobu imam Muslim la nekk bi mu koy saraa mu ne am na benn mbooloo fekk <laughs> boo xam ne dañu ne laa yarquun wala yastarquun wala ah laa yaktawun du ñu def alkayyu loolu moom day wane ne kon lii li gën mooy bañ di utiliser yii yépp façon fañu yii yépp te tamit dañ ciy jànge ne kon di utiliser yooyu sax dañ koo sit waaw di utiliser naan da ngay wala di moccaate loolu daa nekk loo xam ne dañ koo sib ndax xadiis bii ndax ñii dañ koo duñ leen xisaab ba waaw ñu dugg ajjana loolu benn wax la ñi ëpp ne leen mukk loolu mooy la fan la nekk lu ñu sib sibuñu ko <laughs> am beneen mbooloo bu njëkk kenn ko sibut faju kay kenn ak yii yëpp kenn ko sibut laa wax waaw yonent bi alayhi salaam ci boppam Seydina Jibril mocc na ko moom yonent bi alayhi salaam ci boppam mocce na te bi mu feebaree gisoon nañ bi ñuy gis siira bi ci jeexital bi hadith Sayyidatu Aisha yi ci feebaram bi façon ñu wax naan nañ jël juróom-ñaari njaq sotti ko ko loolu façon paj la waaw ak ainsi de suite moom yonent bi alayhi salaam mi nga xamante ne nii bi mu ñëwee Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu dafa wax nit ñi ne leen gaaral leen ma seen fajo li ngeen di faje waaw gaaral leen ma seen façon faj yi ngeen di def li ñooy Medina indil leen ma seen façon faj yi ngeen di def waaw ku mu dégg nga wax bu gis ne shirk amu ci bokkaale yàlla nekkul ci kàddu yi ngay utiliser di faj ak yooyee yonent bi sallallahu alayhi ne baax na ñu ne loolu bu doon lu ñu sib la yonent lay saasaam du ko digle ba pare mu ne tadaawaw ibaadallah waaw dee leen faju yéen jaamu yàlla yi ba pare mu ne woon képp ku mën a dimbali sa morom na ko dimbali loolu sax moo gën a tax imaam Ibnu Taymiyya rahimahullah ne riwaaye day wëru parce que charge la mooy dafa beru waaw mooy koo xamante ne siqatun qad xaalafa siqa man huwa qad xaalafa man huwa awsaqu minhu mooy koo xam ne dëgër na de waaye nag dafa wuuteeg dafa ñëw nettali xadiis boo xam ne dafa wuuteeg ñi nga xamante ne ñoo ko gën a dëgër fuuf waaw ndax tamit yonent lay saa saa manu ne képp ku dim mën a dimbali sa mbokk na ko def wax yii yëpp ci ay ay ay faj jàngale ci sunnaam ak tibbul nabawi ni nga xam ne noonu la ñuy defee ruqya ak nan lañuy ñuy faje ak moom ci boppam ni ñu jàngale nit ñëw na feebar mu ne ko bëy bi di jàmbat bii bu metti mu ne ko utiliser lem alquran di wax naan moom alquran ci boppam shifa la lem lem ci boppam lem lem alquran shifa la waaye lem shifa la lay faj yonent na saa saa waa ji ñëw di ko jàmbat biir bu metti mun a ko jëlal loolu dénk ko lem ak xabatu sawda ak yooyu yëpp ni mu siiwe ci sunna loolu nan la euh, riwaay bii ma ñëw naan ay yaktaw la euh, la yàquuna kon lii njuumte mais loolu wax nañ ci ba pare nañ ñëw rek ci ñii nga xam ne dañ ne kenn ko sibul parce que ñi yëpp buñ ko siboon sëy naa Jibril du mot ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi du mot nit te moom ñu boppam defal nañ ko ko te na ko waaw kon nag fii dara la loolu du kenn sibu ko ñu ne waa léegi kenn sibu ko léegi waaw léegi yéen nu ngeen dégg xadis yi moom benn mbooloo beneen mbooloo bu ne ginnaaw bi biñ évacué que ne loolu amee kenn sibu ko sauf que ñi njëkk a wax dañ ne dañ ne non li tax ñu ne dañ koo sib waxuñu ne yonent bi saa saam jëf ji ko jëf moo moo loolu dañ koo sib xaasana ñuy wax lool loolu loolu mënuñu ko wax te xaqu yonent bi saa saam mooy ne yonent bi saa saam dëgg la day def yu mel noonu li bayaanil jawaaz ngir wane ne lii possible na ndax moom rasul la suñu borom da koo yónni ngir mu leeralal nit ñi li nga xam ne noonu lañu war a dundee comme que nit ñi dem yemuñu lépp loo xam ne dafa dagan yooyu da koy wane ba mooy da koy def mais du ko dëkkin waaw te loolu bari na ci yoo xam ne yeneen trois cent sam lii lay dëkk di def mais benn yoon mu def lii ngir wane ne lii mën naa nekk waaw waaw xam nga saa bu julli doon jot yeneen trois da doon jàppi julli waaye benn bés dafa ñëw te lool soloo nañ ko xandax ak feneen yonent lay saa salaam benn julli benn jàpp la jullee waxtu yépp saxaaba yi seetlu ko comme ni ko Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nettalee Seydina Omar na ko mais yonent lay saa salaam yow def nga loo xam ne mii nuñoon nga ko gisuñoon nga koy mu ne lan mu ne ko benn jàpp gi ci nga jullee waxtu yépp mu ne amdan fa'altuhu ya Omar yonent lay saa salaam ne amdan ci tay fa'altuhu laa ko def yaa Umar yow Umar ngir la ngir jàngal xeetam la woon ngir xamal leen loolu waaye loolu nekk loolu li mu li mu dëkkee waaw ñu ne comme yu mel noonu la yonent lay saa saam dafa fañu Seydina Jibril moccu da koo mocc waaw moom mu mocc jàngale ruqya niñ koy defee yu mel noonu di faje ci alquran ak sunna waaw kanta yonent lay saa tax mu doon wax gaaral leen ma seen faj lépp lu niroog waxi shirk wala shaytaane wala yool dana ak wala mu doon ko da da danaan doog bii baaxul bu dikkee nag mu ne baax na. loolu moo tax képp koo xam ne yow ka lay mojtal wala li wax noonu naan day kii moom ci alquran lay kii mais nga ñëw muy wax baat yoo xamul leeru la moytu ko waaw bu la leeree ne surtout la moom amoo droit ak ay kadduy jinne ay turi jinne nee rek loolu amoo droit mu lay faj ci loolu en tant léegi kon nañ ñëw kon ñi ciy taw tontu nañ ñii ne non suñu sib gi ñu wax mooy pour ci xàqu ñeneen ñi waaw <laughs> mais yonent way sa sam da leeral parce que borom bee ko yónni ngir mu leeral jaam ñi seen diine mais seen dundin ak yi nga xam ne mooy yëwénal seen ruux ak seen yaram moo tax mu wane loolu ngir wan jaam yi que ne lii man na nekk mu ne leen tadaaw ibadallah eh, yéen dee leen faju yéen jaamu yàlla yi ndax ñoo ñépp yemuñ daraja ñépp moom benn degré ñépp tolloo ñu mën a supporter feebar bañ a fañu di ne da ngay wàcceelu kese ci yàlla ba kenn mu lay faj te doo ko jàmbat kenn doo gestu kenn te doo ne oh on ko sax doo ko def waaw ñu ne loolu ñépp mënuñu ko loolu la yonent bi saa saam doon leeral ak Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam léegi kon wax boobu ñii lañu <laughs> ne <laughs> kon foog naa wax nañ deuxième wax bi waaw léegi ñu am beneen groupe boo xam ne dañu ne ñoom ni ñu ko déggee mooy lan ñoom dañoo def teqantal entre nit koo xam ne day utiliser méthode faj yi mooy ruqya ak alkayu mooy eh, da ngay utiliser mooy lu tàng lay doon façon faj la woon na boo xam ne ba léegi am na ñu koy def waaw ñu ne façon yooyu noonu. ak façon mottu yii nii ñoom ñu ne yooyu noonu ah la yonent bay saasaam di wax ni ñii moom lañ bàyyi waaye bàyyiwuñ yeneen façon yi waaw mais loolu ku mel ne al imaam al qaadi Iyaad bi ci moom da ne al imaam qaadi ba mu ko waxee rahimahullah da ne moom <laughs> lii moom gars dañoo bañ wax bi parce que <laughs> mooy ban différence moo ci am kii def kayu yeneen faj yi parce yeneen faj yi. yii nii wóoruñu mooy wóoruñu ne dina wér alors que yeneen faj yi ay lekk ci naan ak yooyu nga xam ne ci lañ lay jox ngay lekk naan loolu moom moo gën a wóor ñu ne loolu dara ci wóorul même boobu ban moo ci wóor gi ñu lay jox nga naan ko est-ce que c'est nga am certitude lu leer que ne dina la faj amoo ci benn certitude moo tax wax ji moom wax dëgg yàlla moo ko ci wax yi gën a doyadi moom <laughs> waaw ci wax yi mooy bi a faible waaw bi ci gën a non xam nga ni ñooy ñan la yonent bay saa saa ndox humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim ah daa am loo bëgg ah mbay ah non xam nga naa la maa ngi yor sama li ne man repérer naa yatawakkaluna ma ne la jërëjëf <laughs> ah <laughs> kon mbay yaa ngi suy ba <laughs> jazaakallahu xayr tey moom boole ko ci jëf yu rafet yi nga jëf ci koor gi yàlla ne taqabbalallahu minna wa minkum rëbee rek waaw kay yatawakkalu na nga doon xaar ndax baabun fil yaqini wa tawakkul jëf fay téyel foofu baax na ko way xaaral maa ngi jëf léegi ñeneen ñi ne non xam nga ñii ñooy ñaan lii feeñ ci xadiis bi lii la mooy ay nit la ñoo xam ne du ñu mocc du ñu def duñu mot duñu sàkkuñu moccu leen dañoo aj nag seen lépp ci yàlla xam ne yàlla mooy fa ida maritu fa huwa wa ida maritu fa huwa yashfi ñoom foofu lañ teg biir wa ida maritu ta mooy li Seydina Ibrahim waxoon alayhi salaatu wassalaam wa ida maritu ta bu ma feebaree wa ida maritu fa huwa yashfi moom borom bi moo may faj ñoom station boobu lañ nekk foofu taxaw waaw mooy yii ñoom laa yarquuna nekkuñu fi di di mocc wala yastarquun ta duñu sàkk mocc lu leen borom bi teg dañ koy gërëm waaw duñu onk comme lu ñu waxoon sànq duñu ne ah duñu ne mitti na duñu jàmbat ku dut ci seen borom innama ashku batti wa huzni ila Allah waaw man daal sama njàq rek sama réew tiis borom bi kese laa koy jàpp laa koy tiis ñu ne ñoom loolu mooy seen xol ci boppam lañ ajul ci benn sabab waaw ci benn loo xamante ne nii mooy jàpp ne waaye nañ faju ji ngir wér doole yooyu dañ koo teg fee seen borom kese seen borom mi leen xool nag gërëmal leen feebar bi teg leen ko moo leen di nag saa ko bëggee dindi dina ko dindi te loxooy mbindeef du ci jaar moo tax ñoom du ñu sàkku ah, <laughs> am paj mu ne ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne wala yatatayyaruun ndax bu apprenti la buy jéem a niru niru lu ñooñu feebar ñu ne ko saay doo fa ji ma ne non man yàlla yàlla baax na borom bi moom ba pare di gaa falaate naan jiw de ba mu ma ba mu ko gisee mu gis ma laa xam ne ah eh. jiw <laughs> de ba mu ma gisee ko laa xam kooku kon kooku waa wàkkirluwul moo tax yeneen koy saasaan teg ci wala yatatayaru te duñu gaafal kenn duñu ne amaana lii ma dal ab soor la ma buñ ma sànni neen ñëwaat ci kàddu boobu ak see buñ ko te boobu ah kii ba ma génnee ku gàtt ki ma dajeel waaw boo demee moo kooku wàkkirluwul ndax mu ngi jàpp ne li ko li ko la moo tax yeneen koy saasaan ne ñii nag en plus mooy bi ñu def yi ngir wone seenu wàkkirlu bu mag ci yàlla moo tax mu feddalee ko wa ala rabbihim yatawakkalun ta ci seen borom képp dong la ñuy wàcceeloo te wax ju mel nii moom lay limaal qaadi yo nga am ne lii daal mooy li seen affaire bi quoi mooy ñii daal lii ko yonent bare saa saa waxe mooy zahiru hadis waaw lii mooy seen jikko sab'una alfan yooyu soixante-dix mille yooyu yële juróom-ñaar fukki junni yooyee di dugg aljana bi ghayri hisabin wala arab te kenn du leen xisaab kenn du leen bëggal lii mooy seen nara yeneen trois cent cent wax dafa leer waaw mooy ñoom dañoo bàyyi lépp luy sabab waaw ngir wàkkeerlu ci borom bi ba moo tax lu mu leen teg du ñu sàkku keneen di ko teggi waaw ah niroo wala la Seydina Ibrahim waxoon alayhi salaam bañ ko dugalee ca safara Seydina Jibril ñëw di ko laaj mu ko borom bi xam gu mu xam ci li ne doy na doy na waaw <laughs> mu ne nag ñoom moo tax ñoom al-Imam al-Qadi ya ne ñii daal lii la ko wax lii moom lii la waaw lii mooy li dëgër ci wax ji te en plus yonent bi alayhi salaam dina ko am na xadiis yu gis ci biir buntu bi ñu ne ci waa ji nga xam ne moom doonul woon liggéey ab jaamukatu yàlla la ba mbokkam mi nga xam ne moom mooy liggéey doon ko jàmbat yonent bi alayhi salaam la ko yonent bi alayhi salaam doon toll ko amaana sax yow sa wërsëg am fa ngay di def di jàpp ne ko nag amaana yow mii sa wërsëg di am borom bi moom mii la ca xool moom ci moom la moom moo tax borom bi la jox li la ngay am <laughs> kon nag ñii wax lii waaw léegi nag ci gàttal daal wax yaa ngi nii ngir bañ a gën kayit gudd kay nga ne waaw léegi <laughs> wax yaa ngi léegi ci nu ngi laa yarkun wala yastarkun waaye nga jàpp ne léegi lan moo gën a dëgg mu ne ah de wallahu taala alam mooy wax bu mujj bii nii ci li ñu gis mooy li gën a dëgër kene ñoom yii ne duñ ci def dara waaw mais nag seen borom képp lañu ak seen xol moom kese hein lañuy moom kese lañuy dagaan moom kese lañuy yaakaar te moom kese lañ teg lépp waaw ba moo tax duñu sàkk ku leen mocc ñëw ci nit sëgg sama bopp bi day wëy moccal ma waay mu lay moccal ak kii ñoom yooyu du ñu ko def waaw ab amaana lool insha mooy li gën a dëgër waaye ñu préciser benn affaire parce que am na ñoo xam ne ñuy wax ci xadis yi boo boo seetloo borom xam-xam yi yër seen téere yi gis ni ñuy waxe ñenn ñi dafay mel ni ñoom ñenn ñi ci seen wax ah, neew ma lool lañ wax de mais mooy loolu laa ci am benn compréhension amaana nag li ma comprendre ma juum te gis naa ku mel al imaam al-Hafiz Ibn Hajar di wax lu mel noonu mooy lii këne dafa mel ni dañoo jàpp ne ñii ñoo gën ñoo gën ci xeet wi ginnaaw yonent bi alayhi salaam mooy soixante-dix mille yi nga xam ne dañu leen di xisaab dañ leen di dugal àjjana te kenn du leen àtte te kenn du leen bugal surtout kenn du leen àtte parce que mbugal moom loolu moom c'est sûr que kuy jaar safara ba pare dooru ñëw moom gënoo ci xeet waaw mais dafa mel ni ñoom dañuy waxe dañoo jàpp ne ñii ñoo gën même ñi nga xam ne dañu leen di xisaab mais dinañ dugg àjjana alors que affaire bi nag affaire bi demewul noonu mooy borom bi da leen a defal jagle ñii jagle koo xam ne mooy du leen du leen xisaab ndax li ñu wàkkirlu lu ñu wàkkirlu ci moom donc ba tax sabab yi mu teg ah ñoom ñu bàyyi ko jàppa jàpp ci borom sabab yi kese mais loolu ñu def te borom bi xam seeru dëggu ci ñoom tax mu may leen jagle bi waaye nag dafa am lu am solo waaw mooy règle la al afdaliyah non al xusuusiyah la taqtadi al afdaliyah waaw mooy am ab jagle bu la borom bi defal tekkiwul mukk ko ne yaa gën nit ñi ci luñ doyal waaw mane ma ça veut dire exemple ah man faykat xam nga ne yow nga wax yii nag moom boo ko waxee te leeraloo ko nag ah ma ne maa ngi ñëw fay <laughs> maa ngi ñëw insha allah bul bul am dara lu la lu la metti waaw yow xaaral rek waaw mooy lan mooy xoolal xoolal xam nga yeneen ci waaye